julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen ziyaare te leen balu àq dikkaat ak rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi yépp tey jii nii ñu fas yéene dalal suñ mbokk du sëriñ ma jama ñan bàyyi ko ba tuubaa mu fas yéene ànd ak ñun ci alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa thamaratuha muy bind yi nga xamante ne moom mooy bind Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ban wàccuwaay lañ ko war a jox ak yan meññit lañ ci mën a jëlee kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ñu sëriñ bi fas yéenee baax tey incha allah euh, xam naa bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk lu gàtt rek ci ay yëngutoom mu jàngee alquranul karim ci dëkk mu ñuy wax njaañ ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi ci la tàmbuli mu xam-xamam dem fële ci Touba dugg ci école yi nga xamante ne mooy école Serigne Cheikh Mbacke yi foofu yee fi la jàngee fa la jàngee ba amee fa shahada al ibtidaiya wal i'dadiya muy certificat d'études primaires ak baccalauréat ak BFM e ginnaaw bi mu amee BFEM ci école yooyu noonu ci la bawoo Touba dem fële ca Louga ci daara ji ñuy wax alxanafiya foofee la jànge ba am ashahada athanawiya te mooy baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac nag la continuer ci am njàngam ak gëstoom ba yàlla baaxe ko mu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen tànn ñu war a bokk ci ñiy jàngale ci école yi nga xamante ne góor gouvernement bi ñoo koy saytu ñu affecté ko fële ci Nioro mu jàngale foofu ci franco arabe yi ne foofu yi nga xamante ne gouvernement ñoo koy saytu waaye ci biir njàngale mi tamit taxul mu bàyyi njàng ndax lépp ñu ngi ko boole ak di gëstu di gëstu ci wàllu xam-xam waaye di bind tamit ngir partager li nga xamante ne yàlla jox na ko ci xam-xam ak ay mbokki jullitam bokk na ci ay téere yoo xamante ne bind na ko. mën nañ cee wax al muridiya fi sutur mën nañ cee wax tamit beneen téere boo xamante ne mi ngi ko tuddee da'watu Seex al Xadiim wa tahaddiyat allati tuwajihuha kon moom mën nañu wax ne gëstukat la bindkat la waaye mën nañu wax tamit ne conférencier la ndax loolu mooy li nga xamante ne moo ko indi ci jataay bi tey ngir mu bokk ak koog ndax ay waxtaanam yemul ci jataay yu mel nii rek waaye même ci biir site internet yi ku ko yàgg topp am na sit yoo xamante ne am na ci waxtaan yoo xamante ne moom moo ko fay def kon ñuy ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala mu nungu jëf jooju nga xamante ne mi ngi koy jëf te lépp jëriñ jullit yi tax mu koy def ni ma ko waxee ci njalbeen tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tamu bi ma wax léegi muy alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha muy bind Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ban wàccuwaay la am ak man meññit lañ ci mën a jële kon incha allah ci njalbeenu waxtaan wi danañu andil maanaam bu ñu waxee alkitaabat alxadimiya lan lañ ci jublu danañu ko xamal ba tey tamit ci biir waxtaan wi danañu xamal mbind yooyu nga xamante ne mooy mbind Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lan moo nekk ci biir mbind yooyu noonu su noppee ci loolu nag danañu andil meññiti mbind mi ci sëriñ bi ak ci murid yi xam naa ne loolu ab tënk rek ci biir waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee bi muy ñëw nag mi ngi ànd ak ay mbokk yoo xamante ne wàllu gi mu yëngutu rek ñoom tamit ñu jóge ba Touba ñëw bokk ak ñun jotaay bi muy sëriñ Lamine Touré di koo xamante ne xam nañ ko ci jotaay bii nii ak ci yeneen jataay ànd tamit ak Cheikh Abdoullahi Fall di moom tamit di gëstukat ànd tamit ak ku ñu wax Serigne Lo mooy ñi nga xam ne ànd nañu ñoom bàyyi ko ba Touba. kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañu fàttali mbokk yi ne incha suba ci àllarba ji danañu fas yéene dalal ci jataay bii nii Serigne Galas Jatara mu fas yéene ànd ak ñun ci dawrul madaris alquraniya wa atharuha fil mujtama as-sénégal yi muy rôle bi nga xamante ne daara yi alquran yi ñu ngi koy jugé ak jeexital yi nga xamante ne am nañ ko ci njabootu Sénégal bi ginnaaw suba incha allah ci alxamis ji dana fas yéene ànd ak sëriñ Abdul ci alxuruur muy yàlla ñu ci àlmusal eh, ajjuma ji incha allah te mooy fan bi mujj ci ñaareelu ay bés gi dañ fas yéene ànd ak sëriñ Mouhamadou Habib Gaye ci alxikam alxadimiya muy xikam yi nga xamante ne sëriñ Tuubaa daana ko wax kon loolu mooy programme semaine ñaareelu ay bis gi nii. yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ci jàmm kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Madiama Niang ci tomb bu am bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil mawjudi wa abadan makan الموصوف بكل كمال في كتبه المنزه عن كل نقص في حقه إذ لا له مثل ولا زمان ولا له جنس ولا مكان فكل ما يخطر بالبال أبد فبخلاف ذاك ربنا الأحد وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu ngi leen di nuyu asalaamu aleykum wa rahmatullah di ñaanal xalifa bi ña Abbas Mbakke yàlla defal ko fan wu gudd ak wér gi yaram dëgëral ko kattanal ko ba li nga xam ne yéene na ko lëggéeyal lislaam bi ak askan wi mu jàpp ni ci moom di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu jataay bii nga xam ne jataayu xam-xam la di jataay yu yiw rawatina mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo takkaayu taxawal waxtaan yu am solo yi di waa muassasatu al wafa nekk jataay yoo xam ne jataayu jariñe ak jariñu di bàyyi xel lool yi coono yi nga xam ne moom ngeen di daj ngir dundal li nga xam ne moom mooy nonnal lislaam ci xam-xam waaye di rafetlu it tomb bu am solo bi nga xam ne tànn ngeen ko te mooy bind yi nga xam ne mooy bindi sëriñ bi radiyallahu anhu di sëriñ Tuuba ban wàccuwaay la am ak it yan meññit la jural sëriñ bi ak taalibe yi mu nekk tomb boo xam ne tomb bu am solo la boo xam ne jàpp naa ne itteel na bépp jullit boo xam ne gëstu ak sàmm li nga xam ne mooy nonal lislaam ñor na ko rawatina képp koo xamante ne si danga nga bëgg xam li nga xam ne moom mooy doxiinu sëriñ bi ak ay gisinam ci lu mu gën a leere kon tomb bi dana nekk tomb boo xamante ne si bu amu am solo la euh, rawatina it ci jamono boo xamante ne si gis nañ lu baree bari ci ndaw ñi daw nañ jëm ci bindi sëriñ bi rawatina li nga xam ne moom mooy xasaayid yi ci di ko jàng ci mbooloo ak di ko jàng par kenn kon yay nañu waxtaane tomb bu mel nii comme ni ko mbokk mi waxee léegi nii ngir waxtaane tomb bi nag dana njëkk a xam ne lan mooy ay bind Serigne Touba ñaareel bi bind yooyu ci boppam lan la làmboo rawatina li nga xam ne mooy xasaayid yi beneen bi mooy yan meññit la jural sëriñ bi radiyallahu anhu ak lan la mën a jural taalibi bi nga xam ne moom moo koy jëfandikoo su ko defee kon tomb yi ci lañ bëgg a jaar ngir indi li nga xam ne moom mooy sunu aw waxtaan bu ñu delloo ci ay bindu sëriñ bi radiyallahu anhu danan gis muy jëfandikoo ay baat yoo xam ne baat yu wuute la dana jëfandikoo baatu kitaaba te mooy fii bind dana jëfandikoo it li nga xam ne mooy xat nga xam ne ba tey bind lañ ko mën a tekkee dana jëfandikoo it baatu tawaalif muy taalif nga xam ne man nañu wax ne dafay gën a jagoo jëm ci genn anam wala genn wàll ñu ne taalif ci wàllu fiq wala ci wàllu tasawuf wala ci wàllu tawxiid wala ci wàllu naxw wala ci lu mën di doon léeg mu jëfandikoo li nga xam ne mooy baatu xasaay loolu it sëriñ bi dana ko faral di jëfandikoo ci ay bindam waaye yooyu yëpp su koy jëfandikoo ak ci fi mu koy da ngay gis ne baat bu dul baat boobu yellu fa nga xam ne baat yooyu li mu jege-jege boo ci tegoon beneen àndal booba day mel ni kii rafetaayu wax ji ak taaru gi bu boobaa dafay nekk loo xamante ni si dana des kon mën nañu wax ne sëriñ bi dana jëfandikoo baatu kitaaba comme lu mel ni ki li ñu wax ne kitaabati faaqat suyuqa tarbiya wa innaha faaqat suyuqa tarqiya nga xam ne foofu baatu kitaaba lay jëfandikoo nga xam ne mooy li mu wax ne samay bind féete na kaw cheikhu tarbiya waaye féete na kaw it cheikhu tarqiya ak la mu wax ne kitaabati naabat an silaahi wal jawalaani li dawi salaahi nga xam ne ay bindam dafay taxaw taxawaayu ngànnaay ngir jàmmaarloog noon bi waaye dafay taxaw taxawaayu nit ku baax ci defaraate léeg-léeg it mu jëfandikoo baatu xat comme la mu wax ne samay bind dafay feeñal loo xam ne dafay xamal ki nga xam ne mooy aji réer ji di ko dàqal ak lëndam aku gëlëm maa يبث قطي ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول ak it la mu wax ne samay bind dafay aar dafay sàmm li nga xam ne mooy diine yàlla ji waaye dafay aar dafay sàmm li nga xam ne mooy deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yadubbu yadubbu qatti comme la mu wax ne euh, yadubbu an diinika yaa wa an irdi rasulillahi kon dana jëfandikoo baatu kitaaba dana jëfandikoo baatu xat dana jëfandikoo it li nga xam ne moom mooy baatu taalif la mu wax ne samay taalif ci la yàlla di ma wammatale mooti laa ilaha illa ak la mu wax ne samay taalif yow yàlla na ko def mu nekk la nga gën a sopp ci lu dul moom te mooy la mu wax ne wajal tawaalifi ila llahi min gayriha ya xayra malikin yuhab ak la mu wax ne ila tawaalifi yaquulu llahu asraara la ilaha illa ndaka noonu it dana jëfandikoo baatu xasida wala xasaay bu ñu ne yi da nag mën nañu wax ne moom dafay nekk li nga xam ne way lay doon way nag buñ ko waxee mooy luy toggalikoo ci ay abiyaat moo xam yu néew la wala yu bari mu nekk wax joo xam ne dañu koy peese moo ànd ak benn muusixa riir moo xam ne day jeexital ci ku koy dégg comme boo ne xalbi lahu fi l itaabil jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuri jarraaru gis nga foofu da ngay gis daanilukaay yi ak rim bi ni muy doxee nga xam ne dafay wuuteeg li nga xam ne mooy wesa loolu it léeg-léeg ñu fekk sëriñ bi di ko jëfandikoo ci ay bindam lu mel ni ki la mu wax ne xasidati faaxat xasaid alkiram wali taquudu abadan xayral maram ak la wax ne raamat xasaidi salaata wa salaam li dil mazaya di jawaami al kalaam nga xam ne foofu day jëfandikoo baatu xasida bu ñu ne baatu xattu ak li nga xam ne mooy baatu kitaaba ak baatu taalif nag mën nañu wax ne moom moo gën a yaatu ndax loolu dafay dugal lépp loo xamante ni si sëriñ bi radiyallahu anhu bind na ko li nga xam ne sëriñ bi daf koo bind ci wàllu jàng ak jàngale te yooya yee ci ëpp mooy yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu tawxiid mooy wéetal sa boroom ak ci wàllu fiq jaamu ko ak li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu tasawuf te mooy ndaka ngay rafetale jaamu googu ak ndaka ngay fexee ba sa xol sell nekk loo xam ne lu laab lay doon yu ëpp ci yi nga xam ne dafay jëm ci wàllu jàng ak jàngale ci loolu la jëm am yeneen yoo xamante ni si mën nañu wax ne dafay jëm ci ay ndénkaan loolu bu ñu demee ci majmuwa bi muy majmuwatu wasaaya Cheikh al Xadim dana fekk foofu ay ndénkaan yu baree bari yoo xam ne yenn yi daf koo joyal jëmale ko ci mbooleem jullit ñépp am ci yoo xamante ne si daf ko doon jëmale ci ay nit waaye ñu mën caa jàngataale it ba tey lam leen doon dénk nekk na loo xam ne ñépp la soxal am yeneen yoo xamante ni si dafa jëm ci li nga xam ne mooy wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak tudd boroomam ak sant ko ak bakk ko ak déeyaaleeg moom ci ay ñaan ak waxtaane ay xéewal yoo xamante ni si boroomam defal na ko ko yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu tawxiid tasawuf fiq nga xam ne moo jëm ci wàllu jàng ak jàngale loolu moom mooy li sëriñ bi waxal boppam ne ad'u ila al ilahi bit tawxiidi wa ma ra'aytu anhu min maxiidi lillaahi ad'u bittafaquhi bila maylin li gayrihi wa kulli xabila ak la mu wax ne lillaahi ad'u bittasawufi maa makaarimi l wa huwa samia nga xam ne loolu la muy firndeel mooy kon léppam daf koo tënk ci tawxiid ci fiq ak li nga xam ne mooy tasawuf ak wàllu axlaaq loolu it mooy la mu waxaloon boppam ba tey ne digal naa képp koo xamante ni si dafa wax ne dafa aju ci man sëriñ Touba ci góor ak ci jigéen mu xam lu li nga xam ne mooy faratay jëmmam lu mel ni ki attey julli ak laab ak koor ak aj makka ak lépp loo xam ne war na ci ab mukallaf mu xam lu ko daal di wax ne nag warlul naa leen ay bind yoo xamante ne si lépp lu ngeen soxla ci wàll woowu ci lu munta ñàkk da ngeen ko cay fekk loola boo demee ci irwaa u nadim bu sëñ Mouhamadul Amin Diop ak dagan yi indi na ko ci yooyu nag mën nañ wax ne lu ci ëpp ay téere la yoo xamante ne dafa amoon ay cosaan mën nañ ci jël téere bu mel ni ki jawharu nafis kenn ku nekk xam na ne cosaan li mooy al aqdari bu abdurahman bu nu jëlee téere bu mel ni ki mawahibul quddus xam nañ ne cosaan li moom mooy téere bu mel ni ki umul barahim bu al imaamu sanusi bu nu jëlee bu mel ni ki faydul ghaniyyil mughni fi nazmi ma ani suluki yughni ci aqida al ashariya moom ak mawahibul quddus boo xoolee boobu cosaan li daanaka mën nañu wax ne mooy buntu tawxid bi nga xam ne moo nekk ci risaala bu abi zaydin al qayrawaani naka noonu téere bu mel ni ki munawwiru sudur ak mu munayyinu sudur mën nañu wax ne seen cosaan mooy téere bu mel ni ki bidaayatul hidaaya bu al imaamul xazaali naka noonu it bu nu jëree téere bu mel ni ki masaalikul jinaan mën nañu wax ne mbooleem li nga xam ne moo nekkoon ci téere tasawuf yi nga xam ne moo ko fi jiitu woon moom sëriñ bi leen lu ca nekk dafa jël la ca ëpp solo mu indi ko ci biir masaalikul jinaan mu nekk benn téere boo xamante ne si dafa tënk dafa gàttal li nga xam ne moom mooy wàllu tasawuf bu nu jëlee téere bu mel ni ki nahju qadaa'il xaaj cosaan li mooy kitaabul aadaab wal axlaaq bu àddal xaaj kon am na yeneen yoo xamante ni si daf koo def ci wàllu wàllu naxu lu mel ni ki saadatu tullaab ba tey ci wàllu jàng ak jàngale la jëm am yeneen yoo xamante ni si moom sëriñ bi ci boppam moom moo ko taalifal boppam nga xam ne xamuñu cosaan la ci alfiqhul maliki téere bu mel ni ki tazawudu sigaar tazawudu shubbaan xidmatul mutahara ak lu mel ni ki zaadu dawi taallum nga xam ne ba tey téere la boo xam ne bu jëm ci wàllu axlaax la ak lu jëm ci wàllu tasawuf taalif googu mu taalif téere yooyu nag moom sëriñ bi radiyallahu anhu mën nañ wax ne ñetti mbir rek moom moo ko waraloon benn bi mooy yenn yi dafa guddoon gudd goo xam ne ñu ëpp ci mbooloo mi tayel nañ daw jëm ca te mooy la mu wax ne lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha jullu hadal jili yeneen yi wesar la woon mu jafee mokkal mu way ko ngir mu yomb mokkal te mooy la mu wax ne li kay yakuna euh, mooy la mu wax ne euh, ca li kay yakuna tuhfatan liman arada hifzahu min abna'i zaman am yeneen yoo xamante ne si dafa fas woon ba nga xamante ne si mën nañu wax ne dégg ko jafe na comme ni mu ko indee ci biir mawahibul quddus lenn lu ci nekk mu indil la ci ay amsila ay misaal yoo xam ne yoo mën a teg lay doon yoo xam ne day leer ci sa bopp te loolu mooy li mu waxal boppam ne ujaddidu tawxida wal furu'a ma'a tasawufin xawa buru'a ak la mu wax ne tawaalifu saadaati ujaddidu naasixan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami ak la mu waxal boppam moom sëriñ bi ne wajadtuhu qad sannafa al axbaaru fihi dafatira laha asraar ka cheikhina al mujaddid al ghazali wa ibni ataillahi dil maali wa cheikhina alkunti di l anwaari gawsi lwara qutbi raxa almuxtaari wa cheikhina alxalifati almuayyadi bilxaq min rabbi lwara muhammadi wa cheikhina alqali wa cheikhina almufassiri alqurani muhammadin almansuubi liddaymani wa gayrihim min almashaayix alcidaam jamaana allahu bihim yowma alqiyaama kon loolu dafay firndeel sëriñ bi radiallahu anhu yeesal bu mu yeesal xam-xamu tawxid ak xam-xamu tasawuf ak li nga xam ne moom mooy xam-xamu fiq jaare ko ci mbir yi nga xamante ni si leeraloon naa leen ko léegi te mooy mokkal ko mu neex a mokkal bi ci des mooy ngir maas bi gën cee daw jëm ngir yenn yi dafa guddoon ak yi nga xam ne dafa fasu woon yooyu sëriñ bi ci boppam mu leeral ko ba mu gën a leer ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng ak ñoo koy gëstu. taalif yi nga xam ne ten si nag sëriñ bi taalif na ko te mu jëm ci anam yooyu ñu wax wàll yooyu ñu wax mën nañu wax ni dëgg-dëgg moom mooy cosaan li ndax ñenn yi dañu naan ñoom dañuy takkoo rek jàng li nga xam ne moom mooy xasaayid yi te du ñu ittewoo lële foofu dañoo war a boole ñaar yépp bu ñu demee ba nga xamante ni si sax benn munu cee ñàkka dem mën nañu wax ne njàngum xam-xam mi ak njàngum diine mi moo war a jiitu ndax sëriñ bi waxal na boppam ne wa man yaqut bahra alxaqiqati bila fulki shariati fa xumquhun jala léegi su fekkee wàllu xasaayid yi la mën na laa defar ba nga baax waaye li nga xamante ni si moom mooy toppatoo wàllu pas-pas ak li nga xam ne moom mooy sa ay jaamu yàlla loolu mën nañu wax ne ci taalif yee nga xam ne sëriñ bi taalif na ko mën nañu wax ne ci nga mën a jaaree ngir xam loolu te nit ki mënul xam moo xam àtte yi nga xam ne moo jëm ci ay jaamu yàlla kon dañuy war a boole yépp te loolu mooy li sëriñ bi waxal boppam ne hadayta bi àq di wa tasawufi wal fiqhi te mooy yooyu ñu njëkk wax iyaali bi dikri ma salaati wa bil madhi te mooy beneen xaaj bi ñu bëgg a ñëw nga xam ne lu ëpp ci sunu waxtaan foofu lañ koy dugal mën nañu wax ne sëriñ bi radiyallahu anhu dëgg-dëgg buñ doon xamle ay bindam mën nañ koo xamle ci ñetti wàll yooyu te mooy li nga xam ne daf koo bind ci jàng ak jàngale yi nga xamante ne si dafa jëm ci ay ndénkaan te loolu bu ñu demee ci majmu'a bi danañ fa fekk yu baree bari ndax noonu yi nga xamante ne si dafa jëm ci wàllu tagg ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag radiyallahu anhu ngir ñëw ci beneen wàll bi te mooy xasaayid yooyu fu ñu jaar dana indi li nga xam ne moom mooy wàllu xidma ndax dafa am jokkaloo ak lool kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi moom li ko dale ci atum 1301 di assasine la nekkoon yéeneem mu denc ko moom mooy lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu demee ba ci atum 1313 di di di atum jay sasine ca la feeñal yéene boobu te mooy lam wax ne awalu mabtada bihi alqadimu taalluqun bi man lahu taqdimu wa azhara alxidmata ama jaysasin wa qalbuhu admaraha min asasin kon dëgg-dëgg loolu moo moo nekkoon li nga xam ne mooy itte moom sëriñ bi radiallahu anhu bi mu ñëwee ba ci atum 1895 wala 94 tombeek 1313 mu waxal boppam ne dafay jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko waaye jaayanteek moom ci jaamu yàlla ubaayiu lyawma rasula almustafa bi xidmatin wa asalu llah alwafa ak la mu wax ne baayaatuhu ala ibadatin laka te mooy jaamu boroomam summa ala ala xidmatihi li te mooy lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee jaamu gi doon jaamu boroomam nag mooy lan mooy tudd gi ko doon tudd ak di ko sant ak di taxawee topp ci mboolem wàll tudd gi ko doon tudd ak di ko sant loolu feeñ ne ci ay bindam te loolo waxal na ko boppam zintu makatiba li qaadirin murid wa aalimin xayin tuzaxzixu lmarid qad quttu tawxidiya li rabbil alamin wa quttu am daaxiya lil maahil amin nga xam ne loolu li ci mën a dégge mooy tudd yàlla ak sant ko ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom soo xoolee sant googu mu doon sant yàlla ci ay bindam loola ci boppam moom sëriñ bi itteem la woon dëgg-dëgg ba nga xam ne sax moom dafa doon feeñal ak lottam ci sant yàlla nga xam ne mbooleem baat yi muy jëfandikoo ay kalimaat la yoo xam ne tu'abbiru anil ajiz nga xam ne lim lay firndeel lim lay wax mooy sëriñ bi ci boppam moom yëg na ne lott na ci sant borom lu mel ni ki rum naa sukuur alladi bilkaafi wa nuuni ma shaa yafalu min baadin wa maknuun nga xam ne sàkkoo na ma koo sant ak la mu wax ne xasattu sukuurallahi sukran mutayaban uxaatibu xayra alxalqi bilxalqi walxulqi nga xam ne jubloo na ma ko sant ak la mu waxalaat boppam ne hibaatuka lii ayat sukuuriya fil kunhi laka alhamdu ya fardan taalayta an nga xam ne loolu lépp li muy firndeel mooy dafay wane lott gu mu lott ci sant boroomam ngir xéewal yi ko boroomam defal bari na bari goo xamante ni si moom gisul na sax nag mën naa matale dëgg dëgg sant boroomam beneen bi mooy lëggéey gi mu doon lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu wax nañ ko mooy tagg gi mu ko doon tagg ak di julli ci moom ak di ko roy ak di wasaare sunnaam ak di yar taalibe ci li nga xam ne mooy ngir mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak ay saxaabaam kon wàllu googu mën nañu wax ne mooy li nga xam ne moom moo jël wàllu xasaay yi ak it déeyaale gi mu déeyaaleeg boroomam ci ay ñaan waaye it waxtaane gi muy waxtaane xéewal yoo xam ne boroomam defal na ko te mooy la mu wax ne katabtu daa tahaddusin bi niami id waajibun fi shar'i sukrul mun'imi nga xamante ni si kon mooy ay bindam tuddu yàlla la ak sant ko ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom te mooy la mu wax ne zintu qasaida sana walhamdi liman xamaaniya an qatan wa amd faazat qilaami wa midaadi waljasad fi llahi wa rasuli min gayri xasan léegi nag tagg gi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli gi mu doon julli ci moom nga xam ne loolu moom moo ëpp ci ay bindam loolu kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi radiyallahu anhu njëkk koo tàmbali waaye dafa fekk loo xam ne alquranul karim moo ko saxal mu ñëw jaar ca yoon woowa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ñu njëkk a wan wàccuwaayam wàccuwaayam mooy lan mooy yàlla añ na njéggalam ak ak soppam ci topp yonent bi sallallahu alayhi qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum beneen bi ci tege mooy bu ñu demee ci alquran danan fekk fu yàlla indee lafzul jalal di baatu allah daf koy lënkale ak baatu rasul wax ne topp ko moom yonent bi mooy topp yàlla waaye wax ne gàddaay jëm ci moom yonent bi mooy gàddaay jëm ci yàlla ku yonent bi jox mi ngi mel ni yàllaa la jox waaye ku yonent bi dañ ci yow yàlla dañ ci yow ku yonent bi gërëm mi ngi mel ni ki yàlla moom moo la gërëm yaa ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasul fa in tanadatum fi cheyin fa rudduhu ila allahi wa rasul wa man yuxrij wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi baraatun min allahi wa rasulihi walaw annahum radu ma aataahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sa yu'tina allahu min fadlihi wa rasuluhu gis nga kon dafay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ko wàccuwaay te wàccuwaay woowu mooy taggu beneen bi ci tege it mooy jël ji mu jël ñaari tur ci ay turam yi nga xam ne yu sell la yu laab yu kawe mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko ibnu abbas waxee te mooy laqad jaakum min anfusikum rasulun azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahim rauf ak rahim daf koo melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te min asmaillahi alxusna comme ni ko ibnu abbas kon loolu ak yeneen mbir yoo xamante ne si boo demee ci biir alquran dafay wane wàccuwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wàccuwaay boobu la koy wane mooy tagg gi ko borom bi di tagg ci biir alquran karim kon mën nañ wax ne xasaayid yi wala ay bindam moom sëriñ bi la ca ëpp mu ngi jëm ci wàllu tagg ak ci wàllu julli ak ci wàllu tudd yàlla ak sant kon mën nañ xam le ne kon bindu sëriñ bi radiyallahu anhu mooy loolu ñu wax mooy loo xam ne dafa jëm ci ay wàllu jaamu yàlla ak yi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu julli ci yonent bi ak tagg ko nga xam ne loolu dëgg-dëgg mën nañu wax ne lu ëpp ci ay bindam ci wàllu woowu la jëm ba ci sax soo xoolee bind yi nga xam ne dafa ciy jàngale wàllu naxu dangay gis ne lépp xam-xamu naxu boobu sax tajdiid bi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci xam-xam yi da cee feeñ ndax ku jàng sa saadatu tullaab xool am si la yi lay indil xam ne wuute na ak bi ngay jàng naxu am si yi nga xam ne moom nga baaxoo woon a xam nga xam ne lépp dafay jëm sa digganteeg sa boroom ak di jëm sa diggante ak jëflanteeg doomu aadama yi ak di jëm ci loo xam ne daf lay soppaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bindam yooyu moom sëriñ bi radiyallahu anhu ban wàccuwaay la am wàccuwaay yi mu am bu ñu delloo ci benn gëstu boo xam ne benn mbokk bu ñuy wax Abu Madiana Shuaybu Thiaw yal na yàlla guddal fanam def na ko danan fekk indi na ay mbir yu baree bari yoo xam ne dafay wane wàccuwaay yi nga xam ne bindi sëriñ bi am na ko loola la ci jiitu mooy sëriñ bi radiyallahu anhu lépp luñ koy waxal ci ay xar baax lu am la lu wér la waaye la nga xam ne jàpp na ne mooy xar baaxam mooy ay bindam karamati xattu yadi fi xidmati almuayyadi wa kaana li bil afyadi allahu muulil karami kon wax na ne xar baaxam mooy ay bindam leneen li nga xam ne mooy wane wàccuwaay yi nga xam ne ay bindam am na ko mooy waxal na boppam ne ay bindam tudd yàlla la ak sant ko lépp luy ay caaxaan lépp luy ay fo doo ko fekk ci bindam te lépp lu mu bind ngërëmal yàlla la moo waxal boppam ne kitaabati dikrun wa sukrun wa sadaat allahu arshada xilaami wal midaad lam taktubi al aqlaamu bil fi gayri faydillaahi dil amdaadi beneen bi ci tege it mooy nga xam ne day wane wàccuwaay yooyu nga xam ne ay bindam am na ko mooy kenn ku nekk xam ne ne bind yooyu mu doon bind moom sëriñ bi dem na ba àgg ci fi kaabu ak xassan àggoon te mooy la mu wax ne wajal maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin wa ka xassanin azil xarani kon yéene jila amoon muy àgg foofu dem ba mu jàgg mu ne mallakta nii wa quttali ixsaana waristu fi madaxi nabi xassaana aslamtu wajhi ilayka al yawma daa liman gadawtu lahu kaaban wa xassaana ak la mu wax ne laqad sirtu abdallahi billahi waxdahu qadiman li xayri alxalqi qattan ka xassaana dem bu mu jàgg it mu ci bindu yooyu sax yàlla defal na ko ci loo xam ne féete na ca kaw kaabu ak xassaan te mooy la mu wax ne ilaya rabbi salaba lisaana wa fuqtu fi madxi nabi xassaana raditu an ilbaaqi wa an wa fi madaxihi jaawastu kaaban wa xassana salaamun min albaaqi alladi nga xam ne loolu muy wax sax nee na anas ci boppam bég na ca kontaan na kon beneen bi nga xam ne wane wàccuwaay bi nga xam ne ay bindam am na ko mooy suñ doon wax ci Afrique sow jant ci li ñu jot a gëstu gisuñu fi koo xamante ni si mën nañ wax ne bind na lu ëpp li sëriñ bi bind radiyallahu anhu ndax ay bindam lu baree bari feeñ na ci waaye lu baree bari nëbbu na ca ndax waxal na boppam ne bi mu nekkee ci tukki bi ci at yooyu déyaale na fa ak boroomam déyaale yoo xam ne daganul te du mosa dagan mu feeñal ko ngir ay mbóot la digganteem ak boroomam ak digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu wax na ko ci wesar beneen bi ci teg it way na ko wax ne zafaftu lillahi abkaaran muqalladatan wala yaraaha siwa xayril wara abadan leneen li mooy ay bindam moom sëriñ bi bu koy bind jibril mi nga xam ne moo doon dëgëral xasaan moom moo koy dëgëral di ko ca jàppale di ko ca dimbale te mooy uhjuhum aw haajihim wa jibrilul aminu maa sëriñ bi wax na ne mooy ay bindam moom jibril moo ko cay dëgëral waajahani tayidu dil xayzuumi fi shi'ri wa nadmi maa luzuumi waajahani tayidu dil xayzuumi waxta jihaadi qablu bi luzuumi beneen bi ci tege it nga xam ne day wane wàccuwaay yi nga xam ne ay bindam am na ko mooy dafa ñëw ci làkku arab làkku arab yi nga xam ne moom ci la alquran al karim wàcce inna anzalnahu quranan arabiya làkku arab woowu nag kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi amoon na ci ak may mu waxal boppam ne boroomam ci boppam moom moo ko xamal na làkku arab laqanani laqanani allahu lisaan al arabi da xidmatin lil haashimi al arabi nazaa lillahu lisaan alarabi wa qaadahu linnabiyu alarabi dem ba ne sax làmmiñam aaru na ci làkk wu du làkku arab lisaani yaxtama an illugaati la siyama alsinatu lbugaati moo tax kenn ca waa Mauritanie bi muy wax ci sëriñ bi dafa ne ko yow Ahmadu Bamba bi nga xam ne ab doxandéem nga ci ñun bi nga ñëwee ci ñun ndax danga dafa dagan nga tooñ ndax suñu làkk bi nga xam ne moom lañ doon bàkkoo yaa ñu ko gën a man tabe gi ñu doon tagge yi jël nga ko ahmada bamba yaa aqa tagarrubi afa yaxillu laka zulmul arabi bi axdi naxwihim wa axdi adabi wa axdi juudihim bi geyri wadabi leneen li nga xam ne mooy wane wàccuwaay bi nga xam ne ay bindam am na ko moom sëriñ bi radiallahu anhu mooy daf koo génnee ci alquranul karim ay bindam waxal na boppam ne mi ngi ko génnee ci alquran atat fi imtidaaxi lmustafa ayu rabbihi bihi llahu asra lil ula wa huwa yaaruju xaliqun bi an yusna alayhi bi dikrihi fa amdaaxuhu min ayi mawlaahu tuxraju kon génne gi mu ko génne ci alquranul karim loolu feeñ na ci ay bindam ci a nga gis lu mu bind te tënkewu ko aayam alquran bu ñu mënoon a wax sax daanaka mën nañ wax mënees naa wax ne boog mënees naa wax ne sees ko sañoon a wax dañu naan amul benn aaya ci alquran lu dul sëriñ bi nga xam ko nga ñàkk koo xam lu dul def na ci ay xasaay beneen bi nga xam ne day wane wàccuwaay bi nga xam ne ay bindam am na ko mooy waxal na ne lépp luy njuumte ak jamuj yàlla fegal na ko ci ay bindam te mooy la mu wax ne yaqi xilaamiya alqata wa sahwa baaqin kafaaniya alida wa lahwa lam yanxu qatliya fudulun aw kadib wa li kitaabatiya rida yanjadi beneen bi mooy kenn ku nekk xam na ne mbooleem lu nit ki di def ci ak jaamu yàlla la ci ëpp solo mooy yàlla nangul la ndax ak jaamu yàlla mën naa wér yàlla du ko fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasan ak rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim sëriñ bi nag wax na ne ay bindam yàlla nangul na ko ko hadamtu bilqatti binaa man zalam wallahu minni taqabbala alqalam qabila rabbul alamina kalimi wa sarra xayra alalamina qalami te wax na ne ay bindam la mu bind la njëkk tukki bi ak ci ak ginnaaw tukki bi lépp boroomam nangul na ko xabilta lii min asasin li bal sasin munabbihan fi daka ama la sasin ak la mu wax ne maxawta ma alaya marra min balaya man jamia qidami taqabbala jamia min alfaaz al umum nga xam ne kon dafay matale lépp bindam yooyu it bokk na ci liy wane wàccuwaay bi mooy moo féete kaw lu dul alquran ak xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne yow ahmadu li nga xam ne bind nga ko ci sa boroom ak ci man nanga ko def mu nekk loo xam ne day seede ne yow jaamab yàlla nga ab xaritam nga ab soppeem nga te it sama liggéeykat nga man yonent bi sama xarit nga sama soppe nga te it na nga xam ne lépp loo bind walla lépp lu ñu bind lu dul alquran ak xadiis sa bind yi moo ko féete kaw ci man ak fa borom ba loolu day wane wàccuwaay bi nga xam ne ay bindam am na ko comme que wax na ne moom moo féete kaw lu dul alquran ak xadiis wàccuwaay la beneen bi ci tege mooy ay bindam moom sëriñ bi radiyallahu anhu wax na ne bu koy bind arash daf ciy kontaan dañu naan dafay jaay waaye mooy dafay kontaan dafay bég ci loolu ndax kenn ko ne xam na ni nit ki léeg-léeg mu dégg genn kaddu rek kaddu gi neex ko dugg ci xolam ba sax loolu dana ko bégloo ba muy jaayu ci kàddu googu wala muy yëngatu ndaka noonu it ay bindam wax na ne bu koy bind ci boppam sax yonent yi ci seen bopp dañu ciy kontaan dañu ciy bég ak malaayika yi te mooy la mu wax ne ida katabtu tazza arshu dil jamal wanqaada li ilmun wa saayun wa kamal ida katabtu tazza arshul maliki wa'tazza bi tasbiixi kullu malik ak la wax ne haajat qasaa'idi quluuba al anbiya ma'a rabbiya haajat qasaa'idi quluuba al lil arshi wa hiya busharun lil kamal bokk na ci wàccuwaay biir mooy ay bindam dafay kontaanloo yonent bi sallallahu alayhi wa ba su koy sax yonent bi du bëgg mu bàyyi waaye danaan ko dollil te mooy la wax ne yasurru naxwi wa aruudi almuntaqa alayhi taslimaatu haadin intaqa yasurru afdal alwara jinaasi bila tagarrurin wala adnaasi ida katabtu fariha almuzammilu wanqaada li min aljamili alamalu ak adhaka rabbi ya rasul allahi biqattiya almuxzi adu wallahi ida mtadaxtu qaala qul wa atni fi xidmati wa sufuri wa tulubi kon ay bindam day kontaan loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne it ay bindam mi ngi bokk ci xar baax yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne yonent bi am na xar baax yu bare bari waaye ba ca gën a fees mooy alquran al waaye wax na ne it ay bindam moom sëriñ bi ci xar baax yi bi la bokk waxal na boppam ne xasaidi min mucjizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa lépp loo xamante ni siit nit ñu baax ñi mos nañ koo bind ci ay bind wax na ne ay bindam féete na ko kaw te moom la yàlla gën a sopp kitaabati li dil wara ahabu min xatti gayriya wali man yuhabu waaye ay bindam it boo koy jàng ak jaamu yàlla la jaamu yàlla mooy la ndax tudd yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci nekk kon ak jaamu yàlla te mooy la mu wax ne kitaabati naabat an il amali alsaalihati lintahat amali ay bindam it iblis daf koy daw ngir njàqare te mooy la mu wax ne haraba min shi'riya iblisul marid wa bi qasaa'idi yahtadi al-murid iblisu farra shaakiya ila siwaaya baakiya mu saara qatti naakiya kulla garurin fadili waaye ay bindam mbokk yi moom sëriñ bi radiyallahu anhu waxal na boppam ne ma ngi koy tuxale ci lawxul mahfuus anqulu min lawxi ilaahi wal qalam qatiya bila waswasatin wala dulam kitaabati min lawxi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabihun yaqil waaye waxal na boppam ne ay bindam bokk na ci la nga xam ne waa xóorul iin dañ koy wayantoo ca aljana te mooy la mu wax ne haraba min kitabati al madu xóoru wa bi xurufi tataganna al xóoru min kitabati al madu xóoru wa bi luzumi tataganna al kon mën nañ wax ne yii yenn la ci ay mbir yoo xam ne mën nañu wax ne ay wàccuwaay la yoo xam ne bindi sëriñ bi radiallahu am na ko nga gis foofu bu dee jëfandikoo day jëfandikoo baatu kitaaba xatt ak xasaay moo tax ci suñu tàmbali waxtaan ñu indi ñetti baat yooyu ngir ne li ñu bëgg a wax lépp ñetti baat yooyu ci boppam moom moo cay feeñ lii boo demee ci benn gëstu boo xam ne mbokk mu ñuy wax Abu Madiana bu Thiaw tuddee ko ma ak kitaabati Cheikh al Xadim da fekk mu dajale ci lu bare bari yàlla nañu ko yàlla fayal beneen bi mooy ay bindam moom sëriñ bi radiyallahu anhu mel ne ci biir waxtaan wi wax nañ li mu làmboo léegi nag dafa am lu ci am solo te nga xam ne lu ëpp ci dund sëriñ bi ca foofu la ko jëmale woon te mooy julli ak tagg julli googu ak tagg googu nag ndaka la itteele woon sëriñ bi radiyallahu anhu kenn ku nekk xam na ne moom sëriñ bi dafa waxal boppam ne moom at mi daf koy xaaj ñaari xaaj juróom-benn weer yi dafay tagg juróom-benn weer yi mu julli ànd ak di roy salaatu sitta bi madxi sitta tatihi battama tisaay ak la wax ne suturiya fi daarayni madxi muhammadan bi nazmin wa nasrin wa huwa nicma satur suturaam ci àdduna ak mooy tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci way ak ci wesam waxalaat na boppam ne it at mu jot war na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ay abyaat ay xasaid yu yéeme yoo xam ne daf ko cay tagg te loola fii mi ngi dund sax dafay sax di ko def te mooy la mu wax ne qad iltazamtu lahu fi kulli ma sanatin ma dama aqli yayi dayna alhadiyat ak la mu wax ne ya akrama alxalqi inni qaadimun laka ma ahya bi madaxin wa dabbin bilqasidaati tagg gi mu doon tagg yonent bi it ci ay bindam nga xam ne bokk na ci li nga xam ne ay bindam làmmoo nañ ko mooy moom sëriñ bi dafa jàppoon ne bor la boo xam ne dafa gàllu ci aw loosam te it daf ko war a fay mooy la mu wax shukra wasitatin asnal wasaiti turran wal wasilati wa kullu aamin tuwaafini mawaahibuhu bal kullu waqtin yuwaasini bi minnati naka noonu it tagg gi nga ko doon tagg ci ay bindam lenn rek moo taxoon mu di ko tagg mooy ngir sàkku ngërëmam te mooy la mu wax ne dunya allati ixtatafat yada zuhayrin bima asna min abyatin bal imtadaxtuka ya mawlaaya mubtagiyan minka rida baadama tamxu qatiyaati daf doon wax ne sax tagg woo xam ne tagg wu yéeme la wu rafet maanaam ñu jëmale ko ci kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko am xel du ko def daa sanaaun lam yakun madaxa nabi id lam yakun li gayrihi min manqabi fala yanbagi an yafuuha zaki bi madaxin ajibin li gayri samul gisoon na ne it gën gi ndaxañteef mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa te it wax na ne daf koy tagg ndax yonent bi moo ko gënal boppam annabiyu awla bil min anfusihim te mooy lam mu wax ne xayru daqiratin li di taabudin madoxu nabiyi lmustapha muhammadin amdaxuhu bi nasri wa nidaami maa dumtu qaadiran li xubbihi li awla biya min nafsiya allati biha adabiya waxal na boppam ne it moom sëriñ bi li ko ba li nga xam ne mooy jumaada saaniya dafay tagg yonent bi ci way ak ci wesal li ko dale rajab ba dil xijja muy julli ci moom ala alladi madaxtu min rasi lxorom li saadisi shuhuri wa huwa mankarum madaxtu xayra alxalqi min muharramin ila intisaafi alaami da takarrumin lahum tidaaxi fi jumaada saaniya minhu wa qaada li qutuufan daaniya lahu salaati wa salaami min rajab li xatmi dil xijjati nicma almuntajab wax na ne it tagg gi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko fàtteloo maanaam tiis yi ak mettit yi nga xam ne moom la doon jànkoonteel ci ab tukkeem te moo nekk ab pakkam ca la waxe ne fa madxu nabiyi alkarimi alali yakufu alana wa rada walfuduux tazinu madxihi ila ximaami tursi an al ahwaali fi lqiyaami wax na ne tagg gi ko doon tagg mooy yoon wi koy yóbbu sawqul madaixi ila alkarimi muhammadin zaadi ila naim kon tagg gi doon tagg yonent bi it gisoon na ne it lum ci man di wax taxul mu jot genn wàllaat gi ci ay mbaaxu yonent ci ay ngëneelam moo tax mu wax ne ni nga xam ne sunu baaraam yi lott na ci laal ko asamaan noonu lañu ñu lotte sax nag ci wax ay ngëneelam ca la waxe ne lakin wana dahra an amdaaxihi suara wan yal asaabi'i an masin li jirmi sama wa huwa alladi laa azaalu dahra maadixahu xirsan ala dikri ma qad xaada min siyari laa qasda adda alladi qad xaada min sharafin li anna dalika acya kulla muftakiri fa kayfa yamdaxuhu xalqun wa xaaliquhu ajram tidaaxan lahu fi muxkami suwari moo tax ak dundam nga gis fépp fu mu toll ak barab bu mu nekk daf cay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madaxtuhu qablu lada libar wali madaxan wada an mislihi kullu wali madaxtuhu madaxan lada ma yomba maha uyubiya wa kuffa danba madaxtuhu inda unaasi galwa madaxan kafaaniya al ida wal kon tagg yonent bi sallallahu wa sallam mën nañu wax ne lu ëpp ci bindi sëriñ bi radiallahu anhu làmmoon ko moo tax ñu indi tagg gi ci boppam ittee woo gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi ittee woo ci lii nag boo demee ci téere boo xam ne moom la ñuy tuddee mahabbatu cheikh al qadim wala mahabbatu rasulil karim inda al abdil qadim te sëñ ahmadu mbàkke bu daaru muxti def ko ci waxtaan yi daa daairatu rawd rayahin da nga fekk mu indi ci lu am solo ndaka noonu téere bu ñu tuddee al muridiyatu bu cheikh mouhamad murtada mbàkke bu cheikh fati fall da nga ci gis mu indi ci ay wax yu am solo ci loolu euh, ci loolu it kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi radiyallahu anhu ci tagg yonent bi am na bind yoo xam ne loolu rek la ko jagleel tagg ak julli lu mel ni ki jazbul qulub muqaddamat mawahibu naafi' ak nuuru daarayni ak lu mel ni ki jaalibatul maraghib mafatihul bishriq muqaddamatul xidma yooyu ay bind la yoo xam ne dafa jëm ci tagg ak ci julli tagg gi mu doon tagg yonent bi nag kenn ku nekk xam na ne ci ay bindam bàyyiwut lenn ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ñu mën a jariñoo lu dul sëriñ bi radiyallahu anhu indi boo gisee wax na ci yonent bi sallallahu alayhi la njëkk muy gane àdduna ki ne mboolem anbiya yi ak rusul yi la am ci ay may ñi ko laq ci darajaam ak ci barkeel al anbiya wa jami'ul mursalina ma'an xaazu bihi mabtagaw musina mubtatima ndaka noonu tagg na ko ci ak juddoom ci ay xarbaax yoo xam ne am na ci sataa xiina wulida xayru nabiyin qad bada salla alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi alqura makkata xayril xorumi ba ni abyaat yi jeexe naka noonu it tagg na ko ci li nga xam ne mooy ak rañaanam ca lam ca am ci ay may xad xaada faqra min xiina asra min xiina asra bil jismi jahra xad xaada faqra min xiina asra bil jismi jahra bila iftiraay akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi ma albaraay naka noonu tagg na ko ci ak gàddaayam wax ne id axrajuuhu bi takdibin wa baadahum muhaajiran li makaanin arduhu daaru baatu bi makrin azimin xawla marqadihi wal kullu minhum bi suuin fihi ammaaru tagg na ko it ci ay xareem yowman bihi stada nidaal yowman bihi stada alqitaal yowma taarufi rijaal yowma rida wal wajal tagg na ko it ci ay xar baaxam ak ci ay jikkoom ci ne santaakon la ku laabir la tuddkatu yàlla la ak it mbëtt ma nga xamante ni si moo ko doon nuyoo garab ga doxoon ak yooyu yëpp sëriñ bi indi ko ci ay bindam ca la waxee ne euh, euh, laqad kunta sabaran shakuran wa nasihan alayka salaamullahi ya maaxiya aljahli laka almucjizatu alqaariqatu allati biha atat qablu min gayri mira jumlatu rusli laka sarxu qad saarat bi saaqin bi daawatin kaman shaqa badrun shahidun tamma bilfadli naka noonu it tagg ci alquran alkarim wax ne mooy wax ji nga xam ne moo lottal ñépp te moo gën ci mboolem lépp loo xamante ni si moom la wax te mooy cosaanal xam-xam yi kitaabu xayril wara aslul ulumi maan wa huwa alkitaabu alladi man raddahu xurima nicma alkitaabu alladi qad ajaza albulaga wa kalla an mislihi man yurcifu alqalama amrun wa nahyun wa wacdun kalwacidi maan qad usbitat fihi irshadan liman fahima naka kenn ku nekk xam na ne tagg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay saxaabaam wax ne ayaa qaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansaxum fal madduxu madduxun muqattaru kon mën nañ wax ne lépp loo xamante ne si dafa laal ci bi sallallahu alayhi wala mu itteel dundam sëriñ bi radiyallahu anhu indi na ko ci li nga xam ne moom mooy ay bindam kon loolu dafay wane ittewoo goo xam ne moom la ittewoo woon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa julli gi mu doon julli ci moom nag ci nu mu gën a tënkoo boo demee ci ay bindam ci xasaayit yi nga xam ne daf koo def ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu bokk ci yi tudd léegi nii boo xoolee daf ciy def li ñu tuddee salawaatu sanaa nga xam ne dafay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci biir julli gi dafay feeña laale maanaam wàccuwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tagg ci di ko wooyee ay tur yoo xam ne tur yu wuutee wuute lay doon te mooy la mu wax ne léeg-léeg mu tuddee ko albahaau mooy taar mu tuddee ko almudiu mooy kii leeralaate almalja mooy laqatukaay bi ashifaau ki nga xam ne mooy saafara xol yi ak yaram yi léeg-léeg mu tuddee ko borom drapeau bi wala mu tuddee ko ku ñu tànn ki wala tedd nga ak arab yi ki gën a baax ci arab yi ak ki ci gën a leer lam mi wa huwa alladi sammayta bilbahaai wal aali wa sahbi bila intihaai wa huwa alladi sumaatuhu mudiu wal aali wa sahbi wa man yudiu wa huwa alladi sammaytahu bilmaljai wal aali wa saxbi washkur lajai wa huwa alladi sammayta bilshifaai wal aali wa saxbi dawi lwafaai wa huwa almusamma saaxiba alliwaai wal aali wa saxbi ala istiwaai wa salli ya gafaaru wal tusallima ala alladi bashara man taallama almustafa walmujtaba almualla wal aali wal asxaabi yaa man xalla ay izzati alarabi saabiqi alarab wa afsaxi alarabi anfasi alarab kon gis nga kii julleem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ciy feeñ ak soppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ittewoo gu mu ittewoo mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa ci kon xamle nañ ay bindam wax ay bindam li mu làmboo ñu jël ci tàgg ak salaatu ittewoo goo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu ittewoo woon na leen ko léegi nag bindam yooyu ci lan la jural sëriñ bi radiyallahu anhu nga xam ne mooy suñu dëgg dëggi waxtaan ci li nga xam ne jot nañ koo def ci sunu ay gëstu bopp nga xam ne mën nañ wax ne ay bindam moom sëriñ bi loola jural na ko ko takk nañ ci mbir yu baree bari bi ci jiitu mooy sëriñ bi radiyallahu anhu bokk na ci li ko ay bindam jural mooy léppam di yàlla léppam di boroomam waxal na boppam ne xam xamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara ak la wax ne lillaahi kulli la daa abaar yi makrumati dem ba mu jàgg sax mu ne sama lépp jël naa ko dénk ko sama boroom kulliyati jaaltuha lillaahi wadiatan wa saanani an laahi wax ne sama pas samay wax samay jëf samay jikko lépp jox naa ko sama boroom raafaqa aqdi wa maqaali wal fiaal wa xuluqi kun fa yakunu bin fiaal dem ba mu jàgg sax mu ne sama xol sama yaram sama yéene sama tumuranke samay barab samay kër sama col sama xalima sama alliyo yi may binde samay daa sama lekk sama naan jox naa ko sama borom laka jussa laka kalkali laka jussati laka niyati laka gurbati wa mawatini wal manzilu laka malbasi wa yaraacati ma lawxiha wa laka almidaadu wa mashrabi wal makalu leneen li nga xam ne jural la ko sëriñ bi moom bindam yooyu mooy sopp yàlla ba lépp lu gis yàlla la cay gis te gisul ku dul boroomam huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin hada wa nawwala wax ne diineem sax mooy sopp yàlla diini ya xobbullaahi wa rasuli wa xobbu xisbihi wa niltu suuli waxal boppam ne aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin maa alladi madxuhu sharci wa aadaati kon léppam jox na ko boroomam waaye sopp boroomam naka noonu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jaayanteeg moom ci xolam te bëtam sax gisu ko wax ne sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy saafara xolam mooy saafara yaram daal di wax ne baayaatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa aqdimuhu lillahi muftarida diiniya xubbullahi ma xubbi rasul alayhi taslimahu ma kulli rasul shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi kenn ku nekk xam na ne doomu aadama ni ko yàlla binde dafa bëgg ay soxna yu rafet naka noonu dafa bëgg ay yëre yu rafet dafa bëgg ay oto yu rafet dafa bëgg ay dàll yu rafet maanaam daal dafa bëgg lu rafet nga xam ne zuyina linnaasi xubbu shahawaati xubbu shahawaati min annisaai wa banin comme ni ko aayib waxee sëriñ bi nag neena na yooyu yëpp fàtte na ko ngir sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa qayla waaye sopp gi mu soppoon bi sallallahu alayhi wa taxoon na jamono bu nekk mi ngi doon mettitlu ak di jooytu ngir bëgg a ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arju bi rahmatihi almudaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxiini daarun mateema yazuruha zairun li hudan yasaad hiya daaru daar alxaqi wa diini waaye dem bu mu jàgg mu ne boroomam taxañal na ko yoon wi ba jamono bu nekk ma ngay dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy ziyaare ji razaqtani alxajja tayyan anta muqtadirun maa aljiwaari wa zawrin fiika yallaahu ak uxaatibuhu bilmadaxi wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaka yazur waaye yemul ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek waaye lépp lu taq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo bëgg wax ne nuhibbuhu salla alayhi llahu xubban bihi nuhibbu man waalaahu bëgg alquran ba ne mooy téeréem mooy léppam mooy diineem wax ne du ko wecceeg dara diiniya kitaabul mustafa la gayru wa yantaxi ila siwaaya dayru quraanu ahmada la abgi bihi badalan bihi aqudu ila rabbil waral ulama bëgg ay waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ay xadiisam ne dafay taqoog moom nawaytu wal amalu binniyaati talaazumi alxadisa kal ayat bëgg saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ne ay soppeem lañ ñoom ñëpp asahba rasulillahi inni qadimuhu muhibban lakum fi llahi wallahu yaklaw weeru gàmmu di weeru yonent bi sallallahu noonu la ko soppe woon ba bu daan ñëw mu di ko tatagal di wax ne faaqa rabiul awwali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura shahru rasulillahi bajatu shuhur mooy taarab weer yi wa ramadaanu nag shahru itqin wa tuhur bu ko weer gàmmu doon tàggu du bëgg mu tàggu ko di ko defal ay xasaayit di wane cofeel gu mu am ci moom ak bañ gu mu bañ weeru koor wi wala weeru gàmm yu wan ko ginnaaw aba rabiu siwa al idbaari bi niami min baadi iqbaalihi bil ardi wa naami aba rabiu siwa tawdici murtaxilan bima lahu min bushaaratin wa min karami aba rabiu rabiu almustafa wazari siwa alrawaaxi wa gayra sayri lam yarumi fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu sir ya rabiu sir wa ma fi minka min saami ndako noonu sopp xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba képp ku leen di not képp ku leen di songu mu ñaanal borom bi mu fegal leen ci kooku lépp loo xamante ni si jëmul ci jaamu yàlla yàlla fegal leen ci xot ummatal mustafa amma yajurru lahum siwa wa waasimhum min alsharari wasrif li gayrihim alcheytaana fi abadin wal takfihim kulla man yastu min albashari waaye bokk na ci li ko bindam yooyu jural moom sëriñ bi mooy am na ca li ñu tuddee martabatul ubudiya kenn ku nekk xam ne ne martabatul ubudiyya martaba la boo xam ne bu kawe la ba mbooleem ñi nga xam ne yàlla tànn na leen ci ay jaamam daf leen koy wooyee subhaana alladi asra bi abdi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab wa innahu lamma qaama abdullahi fa awxa ila abdihi ma awxa wadkur abdana ayub innahu min ibadina almuxlasin abdan min ibadina durriyata man xamalna maa nuux innahu kaana abdan shakura sëriñ bi nag bokk na ci li ko ay bindam jural mooy am na ca lu ñu tuddee martabatul ubudiyya ak qadimiyya muy nekk xaadimu rasul te loolu mooy la mu waxal boppam ne jaamab yàlla laa di liggéeykatu yonent bi te nekk gi ma nekk jaamab yàlla di liggéeykatu yonent bi raqib ak atiit bis bu nekk ñan ngi ma koy seedeel fa sama borom di wax ne képp koo xam ne danga ma jàppe jàppee ku dul jaamab yàlla di liggéeykatu yonent bi nee na koo kooko ku jum la ku sànku la sax inni abdullahi lil mustafa alladi ictilaauhu yaduum yashhadu li bida raqibun wa atid fi kulli yawmin inda di larshi almajid man zanna anniya gayru gayru abdillahi wa gayru wa gayru qaadimi nabi fasaahi doon jàkkaarloog nasaraan yi sax di leen wax ne wóolu leen am leen certitude ci lu wóor ci ne jaamab yàlla laa di liggéeykatu yonent bi inni uqaatibu nasara turra fi ardihim li maliki muttarra te yaqanu lillahi abdun gis nga xam nga foofu bi annani lillahi abdun mooy kon duma ma jaamu kenn ku dul yàlla bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi dem ba mu jàgg it mu waxal boppam ne sax bi mu jàkkaarloo géej ne ko seedeel ne jaamab yàlla la li yashhad bi kaw ni abda man yaghfiru danba wa kaw ni xadimal mustafa baxrama yomba jaamab yàlla la liggéeykatu yonent bi moo tax mu dem ba mu jàgg mu ne sama boroom seedeel na ma kon yàlla moo ko seedeel léegi ne moom ab jaamam la ab xaritam la ab soppeem la shahida lii rabbi bi kawni abda wa qillahu wa xibbahu wa inda bokk na ci li ko ay bindam jural yit moom sëriñ bi radiallahu anhu mooy tawxiid kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi fi mu àggoon ci tawxiid ci diggante ak boroomam àgguwaay la boo xam ne bu kawee kawe la waxal boppam ne radiya anni man lahu tawxiidi bi xidmati li abdihi lwaxiidi wajjahtu tawxiidiya lil ilaahi wa quttu madxiya li rasuulillaahi quttu li dil jalaali wal ikraami tawxiidahu fal kaddu siraami bokk na ci li ko bindam yooyu jural it mooy jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mel ni ki ay ñooñam ak ay saxaabam donte daf koo sore woon yujaawiruhu kulli qadiman lahu bihi bihi sirtu daa qurbin wa qad kuntu daa nahyin yusayiruni kal aali wa sahbi sarmadan wali qaada sirran gaaba an gayrihi lmuhi waaye dem ba mujj yàgg mu ne digganteem ak boroomam yonent bi sallallahu alayhi rek moo fa dox mooy wasiilaam maali siwal muntaqa lilmaliki lwaali wasilatan wa kafaani kulla ahwaali waliya allahu anta dahra wasitati ya man bika allahu maali ixtaara waaye dem ba nga xam ne bokk na ci li ay bindam jural mooy ahlu badrin kenn ku ne xam na ne martaba bu kawe kawe la ñu amee woon ba yonent bi wax ne ku fekkee badr sax mënatoo def loola lor loola feeñ na ca xaatib ibnu balaa ca ba ñuy def fatxu makka ak yeneen xew-xew ak yeneen xew-xew nga xam ne la muy firndeel mooy ku fekkee badar mënatoo def loola lor sëriñ bi wax na ne boroomam boole na ko ci ahlu badr googu alal mustafa naafil ida fi qitaalihi salaama karimin addani min rijaalihi raafaqanii fi lqatli ahlu badrin zaadahum lbaaqi tilaa zaadahum lbaaqi tilaa alqadr bokk na ci liko ko ay bindam jural moom sëriñ bi mooy léegi dafa waxoon mu ne sopp yàlla ak ab yonentam léegi yàlla ak ab yonentam soppal nañ ko seen bopp ca la waxee le boppam ne ahabani allahu bila makrin wala suqtin wa kulli alayhi awala muhammadun yuhibbuna wa qaama bi ma yasurruna falan nulaama bokk na ci lim ko jural it mooy la nga xam ne dañ ko doon def fukki at boroom boroomam taxañal na ko ko mu nekk ay bis moom ca la waxee ne tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaaxihi wa li qad qada alxaajaati bi rawdi walbast ak kitaabati kitaabati tawat masaafata suluki anniya wa saanani an durril muluk naka noonu it bokk na ci li nga xam ne ay bindam jural na ko ko moom sëriñ bi radiyallahu anhu mooy bindam yooyu tax na ay noonam dañu koy daw hibaatu dil arshi qad nafat li gayri al ida wa kulliya shafat kulliyati masuumatun bi junna min al aadi wal ana lil janna waaye bindam yooyu ca ko yàlla wommatale yoolab mbooleem jaamakatu yàlla yi yàlla na ko yool booba ca la ne inna kitaabati inda al ilaya qad qaadat sawaabal ubbadi kon moo ko wammatal yoolab ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yi bokk na ci li ko jural mooy ak laab ak ak sell ci biiram ak ci bitteem xidmatu xayril aalamina tahar kulliyati wa kalkali qad mahar dalika nag fadlullahi nicma allahu rabbiya wala ilaha illa allah bokk na ci li ko jural mooy ak tonawu ak barke ak ngërëmal boromam rabixtu fi tijaarati ribxan dafa li gayri daati ma asa fan dafa baaraka lil alimu fi luzuumi mujjaani tayidu dil xayzuumi laa shakka fi kawni makaati fi kawni makaatibi maan ridwaana baaqin li munaaya jamaa waaye ay bindam moom sëriñ bi radiyallahu anhu dafay ñoŋal diine di ko sàmm di ko aar moo tax mu ne saanat diina man lahu lbaraaya walfiaalu wazzaman waaye ci bindam yooyu dem na ba nekk ci mbégteem weer yi mbégteem at yi ak bis yi ak heure yi ak at yi ak mbégteem saxaaba yi ak malaayika yi ak mboolem ñu baax yi ca la waxe ne yaa man yaquudu li xayra quut kama jacaltani mun al wuquut wa furxata alsaaati wal ayaami fi nnawmi waljuluusi walqiyaami wa furxata al acwaami walshuhuuri wa furxatan li jumlati duhuuri wa furxatal muxtaari wa saxaaba kama kafaytani ada saxaaba wa furxatal malaa'ikil xurril kiraam yaa baaqiyan taquudu li maraami waaye bokk na ci lam ko jural mooy mbégte ak kaweeg daraja goo xamante ne si du dog ba faw ca la waxee ne madda ilayya man lahu jinaasi busharatan tabqa bila adnaasi darajati talat ila aljinaani min daksasin fi llahi damtinaani karamani lbaaqi bila ihaana wa qaadali min daksasin iaan bokk na ci lim ko jural mooy mbégteem yonent ca la waxee ne bi xidmatil muxtaari sirtu bushra lil anbiyaai wa rusli ahlil bushra waaye ca laqe ay may yoo xam ne may yu amul àpp la xustu nawaalan yaraahu kullu man aasartuhum wala ufaariqu l aman yaquudu lil baaqi guyuban la tura fi abadin wa inda gayri lam tura nga xam ne kenn du ko gis ci kudul moom bokk na ci lim ko jural it moom bindam yooyu moom sëriñ bi mooy wax na ne moo ko xettali ci pexem fokkat yi kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi noonam yi fexeel nañ ko fexe gu nekk ngir dëddu ko ci ak mbaax waaye ngir wan loo ko ginnaaw boroomam ak ab yonentam wax na ne bokk na ci la ko fegal loola mooy ay bindam anqadani madhu rasulillahi fil bahri min kaydi dawil malaahi maduxu rasulillahi sallallahu alayhi fi lxaali wa man walaahu nafaani fi lbaxri nafan azuma sirtu bihi fi abadin muazama bokk na ci lim ko jural it mooy lépp luy ayib boroomam ñoŋal na ko ca moom sëriñ yanqaadu li min maliki ilmul xuyóob gis nga yanqaadu kon mutawaa la mooy day wammatu min maliki ilmul xuyóob wasaanani albasiru an kulli uyub addani al akramu bil amini wa bil amini nga xam ne sax ci la ko boroomam defee mu bokk ci nga xam ne daf leen a boppam aaral leen boppam leen ñi nga xam ne texe nañ it wala ñu nam ma texe ko ko boroomam wammatale mu waxal boppam ne alantali quluba ahli zamani wa kuntali bi ma yudimu amani layantali quluba ahli lxayri wali taqudu ma yazidu mayri waaye ci ko boroomam tarbiya bokk na ci lim ko jural mooy ci la ko boroomam tarbiya kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi bi muy tukki bokk na ci li sababoon tukki bi mooy tarbiya gu ko boromam nam moon a tarbiya naqaltani min watani daari salaam fa ruddani laha muaafan ya salaam naqaltani minha li ajli tarbiya ya xayra rabbin wa li ajli tarqiya wa kamula tarbiyati fa raqini fa ruddani laha ay daaru salaam wa makraka xini waxal na boppam ne nag boromam tarbiyal na ko boppam rabbaniyal waaxidu xayra tarbiya wala yuwajjihu ilayya mughwiya waaye ca la amee payu yàlla ak payu yonent bi mu nekk pay goo xam ne pay gu dul dog la ca la waxee ne waajahani jazaau rabbi wa jaza xayril wara fi ma katabtu rajaza lii wasala albaaqi sawaaban wa jaza wa xayra ajrin xaada ya rajaza waaye ca ko yàlla defee le dund gu dal safat xayaat yi wasafa janaabi bi man yaquduni ila aljinaani lam yanxuni kadarun aw anaau bi manci man minni lahu sanaaw walaaye ca la demee ba mujj yàgg léppam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu yonent bi bëgg la bëgg lu yonent bi bañ la bañ waaye moom it lépp lu mu bëgg la yonent bi bëgg lu mu bañ la yonent bi bañ nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabaahu aabaahu aqsamtu billahi inni linnabi abadan qillun wa hibbun wa ma abaahu yabaahu kon lii yenn la yoo xam ne ci li ma jot a gëstu jàpp naa ne sëriñ bi radiyallahu anhu ay bindam jural na ko léegi nag lan la jural ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi sax di ko jàng loola du gudd la ca jiitu mooy loola sëriñ bi waxal na ko boppam mooy ki nga xam ne dafay taqoo ay bindam yàlla day leeral xolam wa bi tawaalifi anir xuluuba man yaltamisuuna al ilma fi kulli zaman ñi nga xam dañu ko taqoo di sàkku xam-xam yàlla dafay leeral seen ay xol beneen bi mooy bindam yooyu dafay tarbiya nit ki waaye daf koy tarqiya daf koy yar daf koy yéegal maanaam daf koy defal tazkiya te tazkiya boobu kenn ku ne xam ne na mooy hadaf min irsaali rusul te mooy laqad manna allahu ala id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim wa yuzakkihim ak wa huwa alladi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu wa yuzakkihim gis nga kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum wa yuallim wa yuzakkikum tazkiya boobu nag sëriñ bi dafa wax mu ne wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaali'in li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara waaye yoon la woo xam ne dafay jëmale nit ki ci boroomam tuwassilu aqlaami ila allahi aabidan bila qalwatin wallahu abqa kama aghna waaye yoon la woo xamante ni si dana waral nit ki am tawxiid ci borom bu ñu gisee koo xamante ni si dañuy wax ne dafay jàng xasida te xëy na leen muy jëf wala muy waxe noo xamante ni si dafay dugg ci bokkaale yàlla loola lu jar yéemu la ndax la ko waral mooy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ay bindam li mu gën a ràññi koo mooy tawxiid mën na la wax ni képp koo xam ne da ngay wut tawxiid bu wér sax demal ci ay bindam. nga xam ne boo dee diglu ay waxam maanaam yow ni nga ciy yëgee ruuxu tawxid ci ne kii maanaam bokkaali wutoon boroomam ak dara ak fi mu tegoon boroomam yow loolu boo ko dee diglu sax boo xamee wax ji dana am feneen fu mu la yóbbu sa digganteeg sa borom te mooy la mu wax ne tara qasaida tawxidi munammaqatan fi fulkina alwaasii almasxuuni bi niam kon gis nga jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne ay bindam mën na koo jural taalibe bi mooy tawxiid mooy wéetal borom dana ko jural it mooy sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ak la ca nekk ci ak pay ndax yonent bi ku ko sopp yaag moom ëllëg yéenay nekk ca aljana ya comme na mu ko waxee ca ah ca waajooju nga xam ne dafa ñëwoon ne ko dama laa sopp ba ci na mu ko indee almaru maa man ahabba ba ni aaya bi wàcce wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa xasuna ulaika ulaika rafiqa kon yii yenn la ci ay mbir yoo xamante ni si jàpp naa ne bindi sëriñ bi radiallahu anhu mën na ko jural li nga xam ne mooy ki nga xam ne moom mooy sax di ko jëfandikoo waaye bokk na ci li mu koy jural mooy day suturaal ay ayibam yàlla mën na ko ci jéggal ay bàkkaaram maanaam fajal ko ci ay aajoom jegeel ko aljana soril ko sawara leeral biiram ak bitteem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ràmm lii nag mi ngay ñëw ci salaatu ala nabi boo demee ci masalikul jinaan li tax ñu indi ko mooy kenn ku ne xam ne ne ay xasaidam comme wax nañ ko léegi salaatu ala nabi daf caa fees dellu daf ca bëri te mooy la mu wax ne bi annaha tughni an almurabbi li jadbihi alfata li qurbi alhibbi wa hiya aydan tasturu aluyuba wa yaghfiru allahu biha dunuba wa annaha kal itqi fi al ajri kama taqdi hawaij alladi laha antama wa tuusilu al abda ila al jinaani gadan kama tadfau an al niiraani wa annaha ala ittifaaqi al wa saraira wa annaha tuujibu yowma al xaqi shafaat al muxtaari xayral wala shafaat al muxtaari xayri al xalqi kon yii yenn la ci ay mbir yoo xam ne ci li ma jot a gëstu naa ne sëriñ bi ay bindam jural na ko ko waaye jural na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe jàng ak jàngale la ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak tudd yàlla ak sant ko mën nañu wax ne loolu moom moo gën a fees ci ay bindam te loolu la koy gën a wane mooy kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la ñu waajaloon lépp lu ci jub ñu xam ne ci borom bi la lépp lu ci dëng ñu xam ne ci ñun la di santaat bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jataay bi te mbokk mi doon présenté léegi tudd leen di sant yàlla bu baax a baax di ko di ko ñaan jataay bi mu nekk ay jataay yoo xam ne dañ koy fekkee ati at wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Madiama Niang ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëmoon ci alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha muy bindi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak euh, wàccuwaayam ak ay meññitam nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matala la anam gu tënku la tamit anam gu neex a jàpp la ñu ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala mu yokk sa xam-xam te guddal sa fan te jéego yi nga xamante ni yaa ngi koy seq ngir jëriñ jullit yi yàlla na ko yàlla àggale fu kaw si njort ak rek sëriñ Cheikh Abdoulaye Fall su ko defee mu ñëw ci ab taxaw seetlu bu gàtt rek boo ko dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ ma jëma doon waxtaane su ko defee ñu indi lenn ci laaj yi bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala euh, mbokk yi xam ngeen ne kàddu gi mënoon na ko bañ a jar ndax fi waxtu yu toll euh, wax fi daanaka dara dana xaw a jafe lool Euh, waaye tam ni ngeen déggee waxtaan wi xëy na ku ci bëgg a wax dara amaana mu far ko nëxalaat euh, ginnaaw ñàkk pexe moom pexe la su dee am na kàddu goo xam ne mën nañ ko cee wax mooy dañuy seetlu ne euh, nit ku mu mën a doon li nga xam ne moo aju ca moom dara gënu ca wér loo xam ne moom daa wax ne maane te mbindum nit ku mu mën a doon mooy maane loolu nag luñ cay dégge mooy kon jëmm ju mu mën a doon ngir nu xam ko wala ngir ñu xam ca moom dafa laaj ñu delluwaat ca am mbindam xëy na loolu ku ko dégg dana teewlu kàddu yuy faral di tasaaroo lool ñuy wax ne sëriñ bi moom du ku nuy xam wala ñenn ji wax ne du ku ñuy xam ciy téere wala waxin yoo xam ne noonu la tëdde waaye loola mën nañu wax ne de bu fekkee dañ ne du ku nuy xam dañuy xool jubluwaay ba rekk mooy lan jubluwaay ba ndax mooy moom mii kat jëmmam wala xam mbiram ci loo xam ne bokkut ak li ñuy mën a jariñoo ca moom ndax loolu la ñuy jublu su dee loola la de baax na ndax loolu la ñàkk koo xam moom lurut kenn ñàkk xam la nga xam ne du luñ mën a jariñoo ca moom day lurut kenn waaye bu dee dañoo jublu xam la mu jàngale ndax jëmm ju mën a doon la mu jàngale la ñuy yittewoo ca moom la mu doon moom doon na la mu jàngale la ñuy ca moom su dee dañ caa jublu loolu loolu moom njumte la ndax euh, la tax muy njumte mooy mënoo xam ci moom benn xam-xam bu sax bu tukkee ci moom boo xam ne gën naa wér la mu bind loolu nag euh, xëy na lu muy Euh, lu lu lu lu yaatu la loo xam ne sax jàpp naa ne mbokk yi war nañ caa wut aw waxtaan woo xam ne ca ruq boobu rek lay yàgg ndax xam ngeen ni waxtaan ni mu yaatoo ni mu xëy na mën na dugale lu baree baree bari ki ciy wax ci genn wet lay jaar waaye wet yu baree baree bare fi yoo xam ne mën na caa wax ci mbindum sëriñ bi euh, dégg ngeen loolu nga xam ne wax na ko ci ci mbirum tawxiid te Serigne Touba radiyallahu anhu loolu doon loo xam ne buñ ko ca toppee tawhid ju sell la ñuy am ci digg suñu diggante suñu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu li muy tekki mooy nit ñi kat dañoo war a wëlbatiku danoo war a xool danoo war a gestu dëgg-dëgg la sëriñ ba jàngale ca ah, loola nga xam ne dara taxu ko jóg loolu moom dafa mel ni ah, dañuy faral di fàtte ne sëriñ bi li mu doon bind am na ci loo xam ne dafa koo bind ngir nit ñi ci ñoom la jëm am na loo xam ne daf ko bind ngir moom daf ci am loo xam ne daf koo denc nga xam ne lenn li sax xëy na feeñ na waaye lu ci baree bari nit ñi taxuñ ko war a jóg li nga xam ne daf koo bind ngir nit ñi loolu ku ne xam na ne dafa war ci nit ñi ñu xam ko te loolu mooy li mu junjoon ci tàmbali bi ci wax ne danaa leen warlu li nga xam ne seeni warugar la ci mbiru diine ak yi ci aju yi nga xam ne nag daa aju ci digganteem moom kese nga xam ne kenn waru ko waru koo yër loola moom rek la jagoo waaye itam yi nga xam ne tam mën naa àgg fépp yooyu tam mën naa àgg fépp kon ràññeetle le ràññe googu xam tamit aw awlawiya bi xam tamit bi ñu war a toftale xam tam bi war a jiitu loolu tam lu am solo ci bunt bi nii wax dëgg yàlla damaa bañ a dugg di développer moo tax may cof cof yu mel noonu rek waaye lu yaatu la loo xam ne Euh, bu ñu ca bëggee wax rek dañuy mujj defaat beneen waxtaan te waajuluñ woon tamit lii ndax waajuñu woon euh, jël kàddu ndax gis nañ ci doon waxtaan ak itam waxtaan wi diggante bi ni mu xaatee ak yu ni mel moo tax ñoo euh, ngi jéggalu baax a baax a wax ci kàddu yi nga xam ne sax jël nañ ko fi yéen rek lañ ci amoon noo ngi gërëm mbokk yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bii nga xam ne wax dëgg yàlla suñ mënoon wax dañuy wax ni kët sos nañ sunna soo xam ne sunna su rafet la soo xam ne ñu ngi leen ciy roy te jàpp naa ne mbooleem ku leen ca roy tuyaa ba jam ca am danañ ca am seen wàll na ko sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci ay waxam kon ñoo ngi leen gërëm bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, Cheikh Mbaydullahi Fall ci taxaw seetlu ba am solo bii nga xamante ni def nga ko xam naa dañuy jox kàddu gi rek oustaz Abdou Mbow su ko defee mu ñëw ci yenn laaj yi rek ma def laaj yëpp doo xaj ci waxtu yi waaye mu ñëw ci li nga xamante ne moo ci xaj rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wii di shahru ramadanul mubarak ñu ngi leen ziar baax sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatu Ruufa bi Hubbil Iman ci tomb bi nga ñu indil. am nañ ci lu kawe njot ñu ngi ñaan yàlla bu fayal na la ci ngeen gi fay ci bàyyi la ak sam xel di sant bokk yi nga xam ne ñoom nga àndal ñoom ñëpp itam ñu mën cee tudd seen Lamine Touré mii bokk ci liggéey bi di ci jëwriñ taxawaayam ràññu ko ci lool ñu koy sant bu baax euh, laaj yi bari na lool firndeel na ni ñu ngi déglu waxtaan wi te bàyyi nañu xel mbokk mi day laaj mu ni nun taalibe yi nan lan mën a def ngir jëriñu ci mbindum Serigne Touba Euh, ngir tontu ci laaj boobu nan lañ mën a def ngir jariñ ci mbindu sëriñ bi loolu de mooy di ko jàng rek ak di ci gëstu ndax kenn ku nekk xam na ne jàng ko ak gëstu ci xam li nga xam ne moom la làmboo ci ay maana loolu nit ku ko xam la chaque ci ne danga ci mën a jariñ ndax li nga xam ne moom la bind ci wàllu fiqh tawhid ak tasawuf ku ko jàng moom te jëfe ko la chaque ci ne dana la jël li nga xam ne mooy ay xasaayidam it nga xam dafa jëm ci wàllu màtta ak sala ak tudd borom ku ko jàng it la chaque ci dana la jariñ ci sa digganteek sa borom ak sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni ngay jëflanteeg doomu aadama yi lu mel ni kii téere bu mel ne ki ndax ju xadaa il kon ma ñu wax ne daal jàng ko ak gëstu ci ak jéem a xam la mu làmboo ci ay maana sonne ko daal dana tax ñu war a jàmm jërëjëf sang bi ci leer boobu mbokk mi da doon laaj bëggoon ko ko laabire ci gan xasida la sëriñ bi njëkk bind. waaw xam naa ne foofu wax ne sëriñ bi xasida sàngam la njëkk a bind ci li ma jot a gëstu loola moom gisuma ko euh, xam naa ne daal xasida bu mel ni ki sindi euh, xam naa ne bokk na ci comme ni ko sëriñ Bachir indee ci minan Eh, ci xasaay yi nga xam ne dana gën a leeral ci li nga xam ne mooy soobu sëriñ bi ak doxam loolu moom gis naa ci minaan sëriñ Bachiru indi ko waaye nag waxul ne dëkk dëkk moom la sëriñ bi njëkk a bind kon foofu moom ngir ma mën a wax ne sëriñ bi xasida sàngam la njëkk a bind loolu dana xaw a jafe mbokk mi mu ni ndax mën na maa xam sëriñ bi xasidaam yi bind te génnul fu mu nekk ak xasidaam yii nga xamante ni moom la bind nii nan lay gindee mbokki taalibe waaw xasida yi nga xam ne bind na leen te génnut am na ci ay riwaayaat ay wax mi ne daf koo suul loola loola nett leef na ko waxees na ko waaye ala kulli xaal li may wax mooy loola moom comme que génnewu ko rek digganteem ak borom dëgg-dëgg xam fan la ko dugal ak nan la ko def ak yooyu loolu moom dëgg-dëgg sama xam-xam àggul ci loolu Euh, bi ci des it mooy li mu laaj ne ndaka lay gindee taalibe bi la chaque ki ne wax nañ ko léegi nii sax daanaka mooy laaj bu njëkk bi rek mooy mooy mooy ni mu gindee taalibe bi mooy jàng ak di ko gëstu ak it fexe ba li nga xam ne moom moo nekk ci ay bindam nga fexe ba mu feeñ ci sa ay jëfin rek loolu képp ku ko def ku nekk dana la teg ci aw yoon. jërëjëf mbokk mi da doon laaj mu ni gan xasida la Serigne Touba mujj bind moom la mujj tàggee yoon bi. Euh, wax nañ ne daal ci ay nettali ci ne sëriñ bi xasida bi mu mujj bind mooy xaatimatul munaajaat loolu moom waxees na waaye nag ci sama jotu sama gëstu dëgg-dëgg aw guma ci loo xamante ni si moom laa mën a teg loxo ci ne lii firndeel na ne dëgg-dëgg lii la sëriñ bi mujj bind waaye loolu moom siiw na ci ay wax te day mel ne kii lu tasaaroo ci xasida xaatimatul munaajaat waxees na ci li siiw moom la mujj bind jërëjëf kii daf doon laaj mu ni xasida gu ñu wax am amdaax fan la ko sëriñ bi toxale waaw xasida gu muxaddamaatul amdaax dëgg-dëgg mënumaa wax ne fii la ko sëriñ bi binde wala fii la ko toxale xam naa ni daal comme ni mu bindee yeneen xasaayidam yi rek nga xam ne mooy li mu wax ne day tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu nekk liggéeyam nekk dundam noonu la bindee xasida yëpp loolu it daa jàpp ne noonu la binde muxaddamaatul amdaax waaye wax ne fii la ko jëlee ne moom dëgg-dëgg loola dana xaw a jafe ci man waaye nag suñ doon wax fan la ko jëlee dañ naan wa innaka la ala xuluqin azim rek nga xam ko tëggee waaye wax ne cosaan li mooy téere sàngam loolu moom euh, dëgg-dëgg xam-xam bi àggu ci jërëjëf mbokk mi day laaj ba tey xasida gi ñu wax minanul baaxil xadim da doon laaj maanaam moom itam li taxoon sëriñ bi bind ko waaw xam naa ne xasida la boo xam ne moom sëriñ bi wax na ci ci lu baree bari ci ay mayam yoo xamante ne si am na ko ci digganteem ak boroomam euh, loolu moom sëriñ bi indi na ko ci biir day mel ni ki xasiida gi bokk na ci li mu gën a ràññu ko muy loolu waaye nag ban xew-xew wala yan zuróof moo am ba tax sëriñ bi bind ko loolu it xëy na lee moom xam-xam bi it agu ci jërëjëf mu mel ni xam naa waxtu wi xocc na waaye xasida tuhfatul mutadarrin mbokk bi nee na loo ko ci mën a baax ci njëriñ xam naa ne xasida tuhfatul mutadarrin moom xasida la goo xam ne ak tawassul la day mel ni ki mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi jot a jaar ci ñun ñu baax sëriñ bi bi mu ñaan tawassul na ci ñooñu maanaam ci malaayika yeeg ci saxaaba yeeg ci yonent yeeg ba ci al ashratu mubashirina bil janna ci biir saxaaba yi kon jàpp nañ ne képp koo xam ne da ngay ñaan sa borom def tawassul ci xasida boobu am nañ yaakaar ci ne sa borom mën na la nangul sa ña kon daal bokk na ci ay njariñam mooy xasida ak ñaan la xasida ak tawassul la jërëjëf oustaz jërëjëf sëriñ bi ci leeral yu am solo yi nga ñu indil laaj yi des na waaye waxtu yi moo mel ni foofu la ñu di la sant di gërëm di ñaan suñu borom mu guddal saw fan te wéeral saw yaram te bàyyi la ak sam xel euh, waxtaan wi am na solo lool tax na taalibe yi dégg nañ ko bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla lii ma yar ci ay laaj rek firndeel na ko xam ne buñ ko toppoon mën na noo dem ba waxtu yu sori lool lool te du tax mu jeex waaye ñu fàttali bokk yëpp incha allahu taala ni bu Serigne Gallas Diatara moom la ñu àndal muy waxtaan ci maanaam rôle bi nga xamante ni daara daaray alxuraan joué na ko ci senegal ak i njëriñam ak jeexit yi nga xam ne am na ko muy doomi daara yi bu leen jàngatee ak jeexital ak njëriñ yi am ci réew mi daa ñu ko mën a jàngat Serigne Gallas Diatara moo ñu ko defal bu subaa incha allah taala kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi